أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم mbooloo mi warahmatullahi taala wa barakatuh ñu ñëw rek continuer résumé yi ci ñu nekkoon mu defe woon ñu ngi woon ci partie bi jëm ci tegginu xam-xam muy tegginu ciy sàkku xam-xam ak ki koy jàngale ak xam-xam ci boppam bii weesu waaw maanaam coow man am na coow lu may dégg coow li nag xamam mën na wàññi insha Allah waaw bismillah léegi ñu doon nañu ñaari xa partie xadiis yu njëkk yi mooy xadiisu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ak bu Abu Sa'id al-Khudri ak Abu Umama al-Bahili ak Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala ñoom ñëpp yooyu gisoon nañ leen mu desoon partie bi nga xamante ni mooy xadis cinq bi ndax boobu moom rek commentaire am moom rek la woon xadis boobu moo doon xadisu Abu Hurayra la tamit radiyallahu ta'ala mooy bi xadis bi yonent bi sallallahu di tere ku sangu ci ndox mu takk fekk nga am janaaba ba pare tamit mu terewaat ci riwaaya imaamul Bukhari rahmatullah alayhi ku saw ci ndox mu takk te mooy ndox moo xamante ni nii du daw mu tere tamit ci riwaaya imaam muslim nga tànkee ci di sangu wala nga jëlee ci dara ngir sangoo ko mooy daal nga tànkee ci léegi nag xadiis boobu euh, masala yi nga xamante ni ñoo jëmoon ci wàllu sàkku xam-xam ak ki koy sàkku ko xam-xam ak ki koy joxe boobu euh, quatre masala la woon mooy kon daanaka bu ñu gisee début ba léegi méthode bi noonu la mooy dañuy fexe daal xadiis yëpp ñu gisoon bu nekk ñu ne la temps masala moo ci nekk bu ko defee boo paree di nga am masala fiqh yi temps lii la ci xadiis bi nga am beneen bi boo leen dajale ak masala usul yi insha allah bu ko defee nga man a takk lépp ci yombalul yàlla insha allah léegi kon quatre masala yooyu bi ci njëkk mooy euh, dafa war ci ki nga xamante ni mooy ki nga xam ne day xam-xam léeg-léeg nag ñu ne moom li ko ñu wax ci jàmm gi mais buñ nee étudiant loolu sax yaakaar naa ne war nañ koo xam mooy waxuñu ciy dem fat kooku taxul ñuy wax ndax léeg-léeg te lii ñu jàpp ne ñooñ la ñuy wax déedéet mooy kuy xam-xamu diine léegi nag kii dem pag bu ci jàngaalee loolu xayrun moo gën mais objectif bi daal mooy surtout yi ñuy wax fii yëpp ay bu ñu nee étudiant ak sàkkukatu xam-xam kuy ut xam-xamu diine dina tax ñuy wax neewuñ ne nag mënula jël ci xam-xamu diine bi ñu jàng fii di ko appliquer fële loolu moom moo gën léegi kon première masala bi mooy ki nga xamante ni day ut xam-xam mooy ma par exemple ku ñëw ci daayira bi ndax xam-xam lañ ciy jàngale ku dem tamit kër jàmbur wala koo xam ne moo lay jàngal wala ku ñëw sa kër tamit ñu nga war a comporté woo mooy lan bi ci njëkk mooy étudiant boobu muy dafa war di sàmmantoog li borom xam-xam bi di wax mooy ci koy jàngal ba bu ci juumee bu amee loo xam ne dafa xawal leerul bu baree mu mën ko koo laaj ndax tamit loo bàyyiwul xel manoo xam leer na am leerul da ciy laajte waat léegi loolu ci xadiis bi nekk nii euh, fi ñu koy ja fi ñu koy jànge mooy ci côté taxriij bi ndax taxriij bi waxoon nañ leen ne xadiis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom bi mu waxee loolu ne Yonent bi sallallahu alayhi dafa tere ku sangu ci ndox mu takk fekk nga am janaab Abu Sa'id da ko wax rahmatullah alayhi da ko da ko ne waa kon naka la ñuy def kon mu ne ko naka naka la ñuy def yow Abu Hurayra mu ne ko yatanaawaluhu tanaawulan mooy da koy jottandikoo mooy day jël dara benn euh, kii daal mais mu tànk ci ngir mën a utiliser ndox moom léegi kooku noonu bu doon moom li Abu Hurayra doon wax radiyallahu ta'ala anhu faalewu ko woon mooy du xam sax li ñuy wax ba naan ko comme que cas bii nga ñu wax waa léegi bu ma bëggee utiliser ndox mi tax aw ma beneen mooy nan laay rek mu ne ko moyen bi ngay def mooy nga ut leneen moo xam benn baak wala benn suuf nga tànk léegi noonu la moo tax tamit boo ñëwee jataayu xam-xam ni boroom xam-xam bi jàngale yow da nga war a bàyyi xel question yi nga xamante ni xëy na am na masala yoo xam ne moom man na jàpp ne leeroon na wala jàpp na ne moom li mu ci wax doy na mais yow miy déglu xëy na leerul ci yow boo paree ba mu jeex wala boo boo bañee mu rëcc la boo ko mënoon a noter su ndaw après bu ko defee nga ñëw après nga mën koo laaj loolu kon moo doon première première masala bi nga xam ne moo jëmoon ci euh, xadiis wow deuxième bi tamit mooy ne mooy li ñu waxoon ne imaam Shafi'i rahmatullah alayhi loolu la waxoon bu ne bi muy wax ñe siis yooyu mu doon wax boole woon na ci ne zakaun moom la njëkk woon sax mooy étudiant bi dafa war a am li ñuy wax mooy di di jëli luñ ko waxul mooy xel bu ñaw na koo war a am mooy ne du yaw xam nga loolu moom xam-xam li mu doon yëpp mooy nit manu la toog wax lépp li mu xam yëpp manu ko léegi nag bu la joxee grande ligne yi yow yaa war a jële ci loolu di tirer tamit ay conclusion léeg-léeg wala nga gis lu mel noonu nga xam ne kon lii laa jàngoon lii lay ñuru man na kon ci acte bii moo fi war a nekk mais bul xaar mu ne la boo génnee ci mbedd mi la fay xew nii ngay doxale boo demee ci marché bi la fa mais loolu moom mënu la wax lépp dafa am règle yoo xam ne boo ko xasee xam foo dem yaa ko war a yaa ko war a euh, appliquer sa bopp ndax Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne waxul ne na ngeen ko jottali ko waxu ko na ngeen ut lenn pour bu bu dee dafa tere rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tere mooy bul fekk ndox mu tag nga am janaaw ba pare rek plongé ci biir di ci sangu moom loolu la tere mais moom loolu la jàpp mais xelam mu ñaw ak tamit tamit xel mu ñaw dañ koy teg ci diine du rek damay jaay ne ma am xel mooy ne moom li mu xam ci diine xam na ne nii lañu war a doxale mooy ne waa laaj ñëw na boo xam ne bokkuloon ci xadiis bi mais li ma jot a xam ci diine loolu nag effort boo xamante ne ni boroom xam-xam bi moom moo koy jox moom moo koy génn ci boppam léegi troisième bi mooy ne mooy boroom xam-xam bi moom it dafa war di déglu ci koy laaj mooy ne am na ñoo xam ne sax ñu la gisee ñu lay laaj ngay ree di waxtaan feneen mais dañ naan kii li may wax xëy nañ ko waaw ñoru ko te mën na faa jógee fekk yow mënoon nga ko dimbali loo xamante ni mu xam ko fekk mu woon ci erreur yow yaa tax mooy ne tamit boroom xam-xam bi dafa war a déglu kii laaj waxoon nañ bii passé ne même laaj yi bu dee yenn laaj yi ki kii liir laaj yi da koo nar a résumé li gën mooy mu ne mu ne ko boo ko manee bu dee temps bi may nañu ko mu liir lépp bu ko maral ñu bàyyi ba beneen yoon ba am temps am ñu liir ñu lépp ndax man nga kii résumé moom li ko moom li jàpp ne important na rek la wax alors que xëy na ki laaj moom li am importance waa ji dig na ko loolu nag mooy ci ki ki ñuy laaj tamit il faut mu dégg ndax tamit boo comprendre lu ñu lay laaj mënoo tontu wala boo tontoo waa ji dina dem jëfe loo xamante ni yow yaa kóore mu jëfe lu baaxul te boobu bàkkaar bi ci yow lay ñëwaat léegi quatrième bi euh, mu nekk mooy euh, masala moo xamante ni ci xadiis bi ndax xadiis bi waxoon nañ ci nit ñi génnoo xadiis yi euh, imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhi moom moom moom bi ñuy waxoon na lan ndax boobu biñ ci ñëwee dañ ne dañ koy bàyyi ba fii mooy nen dana woon sëriñam sëriñam de ba mu koy jàngale muy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahmatullah alayhima mook euh, imaam an-Nasa'i moom dane doonu ko woon jàngale xarit bi mooy doonu woon jàngale xarit bi mu yoroon mooy bii ñu nekk nii moom da koy jox da koy jox mu door laa jàngal xadis ne la jële naa ci diw mu jële ci diw ba ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu door laa xadis bi nga dem sa yoon léegi nag yelloo woon na question bi soulevé woon mooy est nit mën nay jàngale en général diine di ci laaj xaalis comme moom nim def xam nga loolu laaj xaalis la mooy ne boo ma joxul deux cents euros man du la ko du ma la jàngal sax ma xadis léegi kon question bi mooy loolu mooy est nit moo xam alxuraan lay jàngale est-ce mën naa ne man damay jàngale alxuraan mais bala maa jàngale dañ may fay samay salaire sama salaire mooy yéen ñi jàng ku nekk da may jox temps ma door leen a jàngale est loolu mën naa nekk wala dagan la ci diine wala daganul ah, loolu nag dafa amoon ñetti avis yoo xamante ni ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo fi moo moo moo moo génn ci laaj boobu mooy dafa am ñaari extrémité Euh, xam naa sax côté boobu après dinañ ci ñëw ci xadiis bu mujj bi mooy ne masalay tay pour jàpp leen dëgg baax nañ ngay am benn méthode mooy bu dee da gis ne dafa am ñoo xamante ne nii moom ñoom dañu ne baaxul yow da ngay jàpp ne kon am nañu ne extrémité boo xam ne ñoom dañ ne de toute façon kaa yëpp baaxul am ñu ne ñoom baax na de toute façon mu man di dene kaa yëpp baax na nga jàpp lool ne kon am na ñaar bu amee ñoo xam ne ci diggante bi nga ne nag am na ñoo xam ne dañu def teqantal mhm. bu ko defee yow masala bi bu ñëwee bu la ko posé rek da nga naan aaway ah am na ñu ne moom baaxul ba faw am ñu ne baax na ba faw am ñoo xam ne ñoom ñoo digg doomu ñoo nekk ci digg lool boo koy def masala bu nekk ngay xool tamit ñi xaw a niroo position nga boole leen njëkk leen a kii classé door a classé ñi ci des loolu dalay yombal ngir ngay man a jàpp masala yi ndax daf ñu bari woo naa ku xool xadiis euh, yi rek ñun gisagul treize xadiis masala yi presque buñ ko woon bind ci këyit fees na kii yëpp fees na waaw mooy fees na ak ak yi nga xamante ni manuñ ko woon sax bind mooy da ngay bàyyi mu raw la léegi loolu la mooy kon da ngay kiy jàng am benn méthode boobu dinañ ko gis ca xadiis bu mujj bi insha allah bi yoon ñu naan euh, sallallahu alayhi wasallam di naan dañoo euh, daganal na ñu ñaari léegi nga xam ne waa ñaar la wax boo ko déggee yow waxatu la ñett da ngay xam ne ñaar la wax jeex na fii tamit loolu la mooy masala bi kon mooy est-ce que mën naay jàngale diine bi ci jël xaalis ñetti réponse mooy ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am ñoo xam ne dañu ne dagan na ba faw mooy ne kaabu bu mu mën ñu ñëwee dagan na mooy ku nekk nit ku am koo xam ne capable naa tax ñuy wax de waxuñu benn foofu boo xamante ni day toog fii moom maîtriser wul li muy jàngale kooku moom du jàngalekat dafa war a jàng ba maîtriser ko war a jàngale ñoom ñu ne nu mu man di demee kooku man na am na droit bi ñi ci des beneen extrémité bi beneen extrême bi mu ne la ñoom ñu ne daganul ak nu mu man di demee ñoom nag ñi ne daganul ñoom dañu ne ndax benn affaire la affaire bi mooy lekk ci ak yow diine bi ngay dunde ko te yàlla da ne bu leen jënd sama aaya yi gu tuuti te alxuraan ñépp xam nañ ne buñ la joxoon li ci àddina bi yépp nga jox leen alxuraan alxuraan a ko jënd kon nag loo ko mën a weccoo mooy yow loolu njëggu tuuti rek la mën a nekk te yàlla da koo tere loolu am na ñu ko wax comme ay euh, Ishaq ibn rahmatullah alayhi ñoom loolu lañ wax mooy ne daganu léegi ñu ci des mooy beneen ñeneen yi ñu ne moom dagan nag moom man di deme ñu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne li gën ci li ngeen di jële fay mooy téere bi yàlla bi mooy li gën loo xamante ne bu ngeen ko defee dañ man ngeen cee laaj ñu fay leen mooy alxuraan ñoom ñu ne lool kon day wane te xam-xam yi leen yëpp ci diine ci ronu alxuraan lañ dugg kon nag loolu day wane ne kon kaa yëpp ci kaa yëpp loolu dagan na te loolu ciñ ci wax sànq ci la mooy Ishaq ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahmatullahi moom loolu la gis Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Yaqub ibn Ibrahim ad moom loolu la gis léegi ñu ngi des mooy kon am na ñaari extrême dagan na ba faw ñeneen ñi ne daganul ba faw am ñu nekk nag ci diggante bi ne nag affaire bi lenn la mooy dañuy seet du ñu ñëw rek ku ñëw laaj nee na man damay jàngale it mën naa ci ñu ne la dagan na wala dagan dañuy seet waa ji moom état wu waa ji est moom buy jàng jàngale bi ñuy jàngale day tax ba du mën a uti dum dunde wala déet ndax tamit benn affaire dafa am mooy ne bu dee gaa yi chaque jour ñu ñëw sëriñ bi moom du am sax. taawu dem dem ci tool bi wala def yooyu lan lañ lan lañ bëgg léegi mooy kooku il faut nag ñu ne comme que yéenay ñëw tax ba manu la dem uti li muy uti ngir dund tamit day dund du malaaka tamit day lekk di naan mooy nga leen di ñëw di wax seen soxla di ko laaj ay question wala mu leen di jàngal loolu bu taxee moom manu la uti da dañ naan ko kon nag bu boobaa man na koo def ci kaw loolu ci la sëñ bi doon waxaale tamit côté internat yi ndax exemple boobu rek la mooy internat yi tamit loolu mooy ne mënuñoo ñëw ne internat yi li ñuy def dafa cher ñii li ñuy def dara baaxu wala conférenciers yi même conférenciers yi am na conférenciers yoo xam ne presque chaque semaine ñu woo leen di leen yóbbu ay Tamba ak ay Saint-Louis ku nekk ba pare gars yi bu leen laajee dara ñu mer naan waa ji waa ji waa day jënd day jënd euh, euh, xam-xamam bi koy jaay. mais même paas sax moom mooy duñ na ko jox boo waxul dara duñ la jox paas léeg-léeg duñ ko sax xalaat dañ lay bàyyi man gis naa ñoo xam ne kenn joxu leen paas ba pare te bu laajee gaa yi mer mais kooku dañ naan lan xalaat leen seen bopp tamit mooy ne manu ngeen a ñëw di woo nit muy ñëw joxu ngeen ko paas dindi yàqal ko tax liñ waroon a def yëpp defu ko pare mu laaj leen lu ndaw ngeen naan da ko te liñ ngeen jàngal yëpp est-ce que xam ngeen ban ba yan tiyaabu ngeen ci mën a jëlee. kon mooy kooku dañ naan internat yeeg ñeneen ñëpp loolu dafa baax ndax bu ñu ko deful beneen affaire mooy am mooy ñi naan la baaxul ñoo jël seeni doom gi leen yóbbu ci ay colonie wala yóbbu leen benn internat tubaab yoo xamante ne ni wala français ah. di fa fay ay quarante cinq mille par mois waa ji ne quinze mille par mois ñu ne état bi daa cher wala taalibe bi taalibe bi ñuy jox ndongo daara yow nga jox ko doo ko mooy sa famille yu bari yu yóbbu seen bañ leen yóbboo lañ leen déglu cinq ans duñ fa jaar ba pare yow nga ne waa ñi moom il faut daa war a luxus lu gaa yi lu xale yi lekk fu mu koy jëlee mooy il faut mu ne xale yi kon dem leen yalwaani léegi bu ngeen bañee xale yi yalwaan mooy ne paa bu nekk wala mère wala fa kii euh, parent bu fa indi sa doom chaque mois da war a di joxe dara bu ngeen defoon loolu rek léegi dootu ngeen benn taalibe bi. mais nag fekk loolu amul mooy ne kon taalibe dañoo war a yalwaani te loolu sax dafa day dindi leen tamit ci ñoom mooy adré yooyu da koy dindi waaw loolu mooy tamit da leen di da leen di da leen di yaraale mooy du rek waa ji booy den ci mbedd bi lii lii du yoon ay manjaay déedéet def leen li ngeen war a def bu boobaa ngeen door man a sax xaw a kaas ndax ndax def loolu tamit teewul sëriñ bi man koo liggéey doo dara loolu la mooy ne ndongoom dañ ko man nañ koo liggéey loo soog ko buñ ko teg lu mu àttanu loolu rek la mooy li Yonent bi waxoon ne yéen seen seen seen bindaan yi wala seen ñi ngeen di liggéey loo ñooñu seen pratique yéen a yem rek seen mbokk lañ seen i seen lépp la ku yàlla jël jël mbokkam def ko mu nekk ci tutelam nay nay lekk na koy lekk loo ci li muy lekk mooy bul lekk ba pare jox koy maccaat xam nga Sénégal dañu tàmm lool surtout nag ci maire yi lépp mooy bu ñu amee limbaan seen kër seen yoon newati mooy ne pour ni lu ñëw ñoo mooy fóot bu fóotee ñu ne ko setul même bu setee ñu ne ko surtout bu weer wi waaj a dee bañ a fay rek naan ko setul ngir rek ndax nga koy pot ba duñ ko fay <laughs> waaw xam nga loolu du yoon mu ne de mais loolu mooy am Sénégal mu ne bu dee leen leen lekk loolu li ngeen di lekk bu ngeen toggee soosu yàpp nañ lekk ci soosu yàpp bi bu leen leen jox mbaxal mi bàyyi yéen yéen lekk mbiri de waaye tamit bu ngeen di sol bu ngeen di ñaw bu bu bu bu fii ñëwee ay tabax ci ngeen di ñaw yéen ñëpp ñawal sa waa kër mais pourquoi lu bëgg a bàyyi mindaan ni soli moom te village ba la jógee yooyu mais buy dem au moins li mu jë bokk nga ñawal ko tuuti wala may ko sax benn boo ko mën da ñaw nga may ko ab ab ab sur bo mais dara mu nekk mu ne dee leen lekk dee leen jox ñuy lekk waaw ca ginnaaw fële rek waaw kay foofu bu dalee rek ñu àggale dal na waaw kay mooy ne loolu la mooy ne mu ne dee leen bu ngeen bu ngeen dee leen lekk dee leen jox ñuy lekk ci li ngeen di lekk dee leen jox ñuy sol ci li ñuy sol te bu ngeen leen joxee benn liggéey dee leen leen ci jàppale boo leen nee fóot leen mais boo amee temps defoo dara toog di xool ay film yoo xam ne seetaan nga ko ñu koy rediffuser rek mais dama nga jàppale mais toog danaan ko sa fete mi doyul de waaw lu tax yonent bi saa salaam nee na boo ngeen ko joxee liggéey dee leen ko ci jàppale jullit noonu lay mel ndax du sab jaam jaamu yàlla la dafa yàlla dafa def rek yow nga am loo ko jële te loolu wanewul na yaa ko jële fenn léegi kon loolu la mooy kon bu dee dañu ñëwaat suñu masala mi mooy ne ki nga xam ne day jàngale di laaj mooy mooy troisième kii bi mooy nekk dañuy seet bu dee daal affaire bi da koo préoccupé ba manula liggéey uti lum dunde kooku am na am na droit laaj te loolu moom la imaamu Suyuti rahmatullah alayhi loolu la loolu la wax loolu la nootal ak ñeneen léegi kon loolu moo nekkoon kaat masala yi nga xamante ni nii ñoo nekkoon ci xadiis boobu mooy masala yi jëm ci wàllu xam-xam léegi nag mu def xadiis six bi ak sept bi xadiis six bi ak bi ah, mooy xadiis six bi mooy waa ji nga xamante ne nii da nekk di Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari moom bi mu ne dama daje koo xamante ni ànd naa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam quatre quatre ans comme Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma léegi mu ne lan mooy ne mooy bi mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere jigéen buy sangu ci desitu góor ak góor buy sangu ci desitu jigéen waaye nañuy asaloo beneen bi mooy xadiisu yaay Maymuna bi rahma euh, radiyallahu ta'ala bu Abdullah ibn Abbas mooy liñ ne kenn ci soxnaa yonent bi sallallahu alayhi dafa sangu ci benn ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw bëgg sangu mu ne ko man dama amoon janaab mu ne ko ndox kat moom bi janaab mooy du mooy janaaba du dal ci ndox comme ni muy kii nit ñu naan mbir bi dafa dafa am janaaba ak yooyu ndox du dal lool du lool du ko arrivé léegi ñaar yooyu moo nekkoon yooyu dañ nee la mooy ci cours bi ñaar yooyu ñaari xadiis yooyu ñoo àndoon léegi masala yi ci nekkoon moo bële ñoo yem kàttu masala ñu jëm ci wàllu tegginu xam-xam waaw fële moom dafa xumb lool tey xaalis waaw waaw léegi quatre la waaw bu rek quatre la yoo xamante ne ni euh, quatre masala yu jëm ci ñaari xadiis yooyu euh, mooy ne bi ñu njëkk mooy kiy sàkku xam-xam ginnaaw bi mu jàppee li sëriñ bi di wax mooy déglu na ko ba jàpp mooy bu ko neexee buy nettali mu am mu dind li nga xamante ne nii moo ko soxal ci comme benn benn question posée mu bëgg a jël ko ci wax ci waxi boroom xam-xam boobu ngir wane ne lii la fekk lu gudd la ci wax bu ko neexee mu jël partie bi nga xamante ne nii moo concerné situation bi mu nekk. mu indi partie boobu bàyyi li ci def waaye nag du n'importe qui koy def mooy il faut mu xam dëgg dëgg li li sëriñ bi wax ndax loo xamul mënoo koo dagg buñ naan le dara mooy il faut nga comprendre loo comprendre mënoo ko résumer mooy ne ndax loolu la alxaafis euh, ibn Hajar rahmatullah alayhi def mooy xadiis bi xadiis bi mooy ñun fi mu commencé ci téere bi commencé wul foofu ndax da nekk ndax xadiis bi complètement comme ni nga xamante ni ñëw na tamit ci ci ci taxrij bi ñu ko Imaam An-Nasaa'i rahmatullahi alayhi moom euh, euh, version bi mooy gënoon na gudd lii ndax lan Yonent bi da doon tere da dafa tere kenn ci ñun muy peñaw saa saa su ne wala muy waaw non góor góor ñu lay wax. waaw dama commencé dégg ñu ah, waaw waaw <laughs> waaw góor ñi la góor ñi mooy góor kuy tere kuy kuy peñaw sax chaque jour la am waaw ba noppi ndax ñoom bu fekkante ne loolu la sax hmm. mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam su ko teroon ba tere ko jigéen ñi sax hmm. maanaam dañoo war a ànd ak fii ak yow hmm. waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko war a ànd ak maanaam euh, euh, soumission bu total maanaam voilà mais mais mais comme moom moo ko wax ah ñun dinañ fexe ba mettre ko en en en œuvre mais maanaam bu ñu warul nekk loo xamante ne dañ naan wéy euh, boo ko defee nangam nangam maanaam nekk bi ci posé wu yeneen question dernière question war nañu war a sànni. Mm-hmm. ala kulli xaal comme li nga noonu la ko Alxuraan waxee. Mm-hmm. falyahdari lladiina yukhaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azaabun aliim ñi ne ñoom ñooy wuuteeg sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu moytandiku ba fitna dal leen. maanaam mooy ñu dem ba nga xamante ne dañuy jékki-jékki ci biir ñu fekk ko ba ñu dugg ci ay bokkaale ak nekk ci yeneen ak yeneen wala ba mbugal mu tar dal seen kaw parce que dañoo wutal sunna yeneen ci sallallahu alayhi wasallam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da wax ne man de amul benn sunna yeneen ci sallallahu bu yegg ci man lu dul damay gaaw fexe nan laa def ba jëfal que damay ragal su ma ko jëfewul gaaw fitna dal sama kaw. waaw waaw léegi mooy xadiis bi kon noonu la commencé woon mooy dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay tere góor guy peñaw chaque jour ak ku yoo xam ne day saw ki nga xamante ne nii moom la mooy ki ñuy sangoo xam nga ñaari parties yooyu moom la dindi door a indi nag parties yi nekk ci lii bi mooy jigéen buy sangu ci desitu góor ak góor buy sangu ci desitu jigéen waaye nañu mooy daal nañu asandoo kon mooy lan mooy alxaafis rahmatullah alayhi moom indiwul kii bi indiwul lépp mooy da koo dagg ndax lan moom comprendre na tatamit ci côté bii partie bii lii moo ko soxaloon mooy ne borom kuy sàkku xam-xam ku ne tamit man nga ko bu dee am nga capacité def ni comprendre li muy wax te tamit doo ñëw jël mbir yi dugal ko fu dul ne fu fu dul place am ndax loolu mooy xikma xikma mooy damay jël lu nekk nga teg ko fi mu war a nekk mooy loolu boo ci xamee boo ko mane mën nga koo def boo ko mënoon nag waroo ko def léegi deuxième bi boobu moom day day day concerné ki nga xamante ni mooy sàkku xam mooy joxe xam-xam mooy borom xam-xam mooy ne bu fekkee tamit ay nit di def dara nga ne leen lii baaxul. baax na nga indil leen solution boo xam ne vérifié mooy lan gaa yoo xamante ne nii ñoom imagine leen gaa yoo xam ne ñoom <coughs> nekku ñoonu jullit seen liggéey yépp ci ay mbaam laat ay sàngaraat yooyu léegi ñu dugg ci diine yow doo ñëw rek ne leen ah à deux heures nag comme que tuub yéen sàngara si bot baaxatul seen économie bi yowoo noonu bàyyi bu dee seen village bi ci la basé wu baleen seen mbaam yi ngeen di yar nii ba ngeen koy bàyyi rek noppi jël sa oto demaat mais loolu mooy da nga leen di rey ndax bu ñu bàyyee lépp mën la ñuy dundee te ñoom loolu rek lañ xamoon nga ne leen mbaam yi baaxul ñoom lu ñu am ci lañ ko amee sàngara si baaxul bàyyi leen ko man nag maa ngaa dem dem déedéet mooy ne baax na nga ne leen waaw kay am ngeen ni nag. changé leen sàngara si meew de essayé leen eh, industrie laitière ngeen changé kook li ngeen yokk bu dee mbaam yi ngeen uti ay xaar leneen bu ko defee bu ñu leen teree li fu gil leen beneen buntu ñu a jàpp ndax yeneen di bi mu teree ne dafa tere góor bu jigéen buy sangu ci desitu góor ak góor buy sangu ci desitu jigéen dane lan waaye nañuy asandoo loolu mooy solution mooy terewu leen ko noonu rek mais jeex na c'est total déedéet mooy ne tamit kiy jàngale noonu mooy bu ma la teree dara il faut tamit ma indil la loo xam ne man nga koy jàpp loolu mooy mooy deuxième question bi troisième bi mooy euh, ki nga xamante ne nii day sàkku xam-xam ba léegi mooy ne il faut muy sàmmonteeg euh, état wu kii jàngale mooy la mooy na fexe bu àndeek moom wala mu nekk ci jotaay na fexe ba lépp lu mën a jàng ci mu nekk lu muy wax rek comportement physique ak lépp ndax tamit loolu la mooy kuy jàngale loolu dalaa war mooy buñ la fekkee ci mbooloo mi lu lu yëngu nga nga nga nga nga yër xool kii dañ naan borom xam-xam ko xam nga man na jàngaloo <laughs> wala comme yu mel noonu mooy ne lenn la mooy ne jotaayu xam-xam yi fa war yëpp kii jàngale daa war a mel noonu bu ko defee ndax dafa am ñoo xamante ne nii nit ñoo xam ne bu ñu ñëwee toog ñoom xëy na li ñuy wax buñ ci jàpp dara mais ñoom seen bët mooy jàpp dañ naan gisoon naa sëriñ bi def leneen leen lii kon lii war naa baax bu ma demee seen war naa ko appliquer ndax lenn la mooy bi même bu ngeen nekkee sax yi nga xam da nga jàpp na di dox ci marché yeeg wala ci mbedd yeeg yooyu ngay xool naka lay comporté wu ndax Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu waa moom moom noonu la def mooy ne mooy comme moom li muy def nga xam ne <laughs> mooy comme ni nga xam ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma noonu noonu la doon def mooy ne jaraloon na ko mu ñëw dëkk ñëwam bi sallallahu alayhi wasallam ngir lan ndax dafa ñëw te xale la woon xale moom xale bu ndaw la woon manoon na ne xam nga yooyu sax ñun dañuy jàpp ne xale yi loolu waruñu koo xalaat alors que am nañu xel mi mooy da doon ñëw ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas naa fanaan ko weeru bi mu tëddee di nelaw bi mu tëddee moom nelawul dafay fexe toog di xool ne Yonent bi sallallahu alayhi naka lay dundee guddi bi dundalee guddi mu gis Yonent bi sallallahu tëdd ba guddi mu jóg faxas nelaw yi nii jàngi saa euh, dernière saar yi nekk aaya yi nekk ci suuratu Ali Imran xoolal rek lu ndaw loolu rek ñun lan la li nga xamante ni gis nga histoire boobu noonu ay masala yu bari tay yoo xamante ni bu résoudre ba ñu man koy man koy jëfe moo tax ndax jànge nañ ci lan le fait que man ngaa jàng alxuraan te amoo njàpp demoo jàpp waxuma nga téye ko de mooy nga jàng ko ndax yonent saa sallam dafa yeewu ba pare jàng aaya yooyu yow boo xamee loolu bu koy jëfe loo ci am ci moom moom da ci jàpp te du wàññi dara ci li nga am yow loolu la tamit mooy ne boroom xam-xam day boo àndee moom noonu la mooy doo ñëw rek di ko xoole sama copain la ak sama waay la ak yooyu déedéet ndax boo koy xoolool doo fi jariñu dara doo jariñu tus ay waa ji moom naan man li muy jàngale rek laay jàpp kantaa utilité moom da ngay waaw déedéet mais xam-xam du rek ay li ñuy wax dañ koy jëfe te boroom xam-xam dëgg dëgg day jëfe li muy li muy li muy xam moo tax tamit muy beneen masala bi ci topp muy quatrième bi euh, loolu day day day wa day day maye tamit ne waaw mooy kuy déglu alxuraan loolu sax euh, euh, jazakallah xayr mooy ne li wax nii ndax wante dañu ne yonent bi dafa ci faras kii nelaw yi dafa def nii jàng yooyu sa dernière aaya yooyu léegi mooy alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba wëy la commencé foofu saar bi jeexe loolu mooy ne moom kiy déglu kiy déglu alxuraan mooy ah moom sartaluñ ci ne ko yow bala ngaa déglu alxuraan il faut nga war ba ci noonu sax jigéen bi yóbbu rek moom neewuñ ko nag pour nga déglu alxuraan il faut il faut nga waroo déglu alxuraan fekk yaa ngi am déedéet moo tax léegi surtout suñu jamono yi dé am na borom xam-xam yu léegi ñi nga xam ne dañ ne le fait que sax comme surtout ci Maliki yi rahmatullah alayhi nga xam ne dañu ne euh, dinañ permettre ci ki nga xamante ne day jàngale kom ku jigéen koo xam ne day jàngale mbërib dal day jàngal alxuraan yor daara kooku manu la ñëw ne man bu ma yoree mbër tëj tëj naa daara ji comme ni mooy ne doon nañ ko permettre moom mu mën a laal ci kaw loolu ay parti pour jàngale boobu ñu ne waa jigéen li nga xamante ne day am mbërëg ne damay ragal fàtte léegi nag moo tax boroom xam-xam yi ñu ne léegi sax affaire boobu yàlla ëndil nañu ci xéewal le fait que affaire yi ñuy yor ay MP3 rajo yeeg cassette yeeg comme que am na ñu naan moom dañ koy tere ci luñ doyal jigéen bu tiit muy muy laal muy laal alxuraan kon nag am nañ pour daal génn ci ci wute boobu am nañ solution yàlla ci ci mbaaxam ak yombalal indil nañu solution bu bees mooy ne kon daal nañuy taal nay taal rajo bi dugal kasetam wala MP3 am di déglu loolu mooy mën naa nekk dara nekk ci wallahu ta'ala alam léegi euh, kon quatrième bi mooy ne euh, ki ci nga xamante ne tam day jàng mooy ne bu gisee ciy jàngale di def nar a dugg ci ne jàpp na ne erreur la mooy ne bu mu tëb rek la ko ñu ko xoolal li nga ñu ko ndax rek dañ commencé di lim naan ndax hadith bi nee na aaya ah, déedéet xam nga yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha moom bi mu gisee Nabi sallallahu alayhi wasallam di waaj a sangu ci ndox mi. mooy dafa sangu teg yonente saa sallam a jël defi ci lim sangoo sang neew ko nag bu ko def baaxul ndax damaa amoon mbër déedéet dane ko man kat damaa amoon mbër nii kunti junuban mooy ne ñëwul rek doo ñëw rek borom xam-xam bi nar def loo xam ne yow yaa jàpp ni erreur ndax tamit yow yow yow li nga jàpp rek nga mën a kii doo ñëw rek daal ci kawam naan ko baaxul mooy da ngay tegginu loo xamante ni da ngay am noo ko waxe mooy ne kat ah ata man kat lii dama yaakaar ni lii de ndax wala est-ce que man nañoo def nangam mooy ay kàddu yoo xamante ni moom dina ci comprendre ne moom daal kii di laaj kii di laaj dafa bëgg ko leeral mooy ne yaay may mun a li mu waxe mooy ne tamit da tamit ci xadis bi ñu jàng masala yi waxoon na masala fiqh yi waxoon nañ ne loolu sax ci cours bi la ndax résumé bi ñëwuñu ci woon ndax comme que daa am ñu ne woon dañ koy tëj mooy ne ci xadiis bi jànge woon nañ ci ne yaay Maymuna kon radiyallahu ta'ala anha moom dafa mel ni xamoon na dañ ko doon tere li tax ndax biñ ant entre Hanbali yi ak ñi ci def xam nga Hanbali yi ci masala yi ñu nekk ñoom dañ ne woon dañ koy tere ndax xadiis bi bu bu bu yoon bu njëkk bi ci lañu sukkandiku woon alors que ñi ci des dañu ne beneen xadiis bi moo gën a wér léegi ci biir xadiis boobu doon nañ masala yooyu waxoon nañ ne yaay Maymuna attitude bi mu am li tax mu ne yonent saa sallam man kat damaa amoon janaabu mooy ne moom yëgoon na ne day mel ni day wane ne yëgoon na ne yonent saa sallam da ko tere woon mm-hmm. mujj gi nag beneen att ñëw mooy indal ma ala yaj na loolu gisoon nañ ko mooy ndox du janaabaw kon loolu loolu loolu tamit ci masala yi nga xamante ni ci lañ koy jàngale mooy doo gis borom xam-xam di waaj a def dara rek nga jàpp ni erreur rek nga dal ci kaw mooy boo mënul laaj ko ci laaj yi tey jii ne ko lii ngay waaj a def kat jàpp naa ne kat du nii wala taa sax du nii ndax boo nee nii mooy da naan waa lii ngay waaj a def moom man de wala ma doon nga ma jàngal ne lii lan est ce que war nañu def ko wala déet. comme lu mel noonu daal nit yaay xam nan ngay poser question mooy lu teg bi ku ne xam na ko ndax tamit benn affaire la dox dox lu ji moom daru mooy kuy si woowoon ne ko président ngii dafii ñëw cinq minutes nag la la may waxal sa soxla mooy di nga seet kàddu yi dina rafet di nga ko seet loolu moom dañ ko seet moom ndax gars yi lettre yi ñuy bind ci autorité yi dal na leen dem internet xool naka la ñuy bind enquête yeeg yëpp ak nan la ñuy commencé moo ci yëg yëpp buñ soxlaa dara kon nag mooy nit ñi xam nañ nan la ñuy laaj mooy na laaj yi teg gi moom lay laaj mais day ñëw rek ay li nga def di noonu xamu ci dem sa yoon mer alors que yow yaa xamul ndax man na laa leeral loo xamuloon mooy yaa may mun a jàngal lan radiyallahu ta'ala anhu jàngal nañ ko leneen mooy ne ndox mi waaw dëgg la am nga janaaba loolu dañ koo terewoon waaye kon tey bi teggeeku na loolu mën nañ ko ci jàng comme si moom da koo xamoon ñu jàngal ko lu bees ne ko loolu àtt ba dàqu na léegi comme loolu moo doon li concerné woon ñaari xadiis yooyu xadiis euh, yi sax bu ngeen masala yëpp quatre quatre yi même bi ci tegu mooy xadiis huit bi ak xadiis neuf bi mooy xadiisu xaj beeg neuf yi boobu tamit quatre masala ndax xadiis xaj bi mooy xadiisu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane xaj bu dee dafa naan wala mu dugal làmmiñam ci ndabu kenn ci yéen na ko raxas juróom-ñaari yoon amoon na ci version yi benn bi ulaahunna aw uxraahunna mooy bi nga xam ne moo jiitu wala du mu def ko suuf beneen bi nag mooy bu muus bi mooy bu Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dana yonent bi sallallahu alayhi moo ne muus moom du sobe dafa bokk rek ci ñuy baagante ci seen biir animaux domestiques ci la bokk léegi xadiis boobu mooy huit deux bi boobu it quatre bi mooy ne ndax boobu sax bii presque masala ci ñëw yëpp ci xadiisu Abu Qatada bi la li ci ëpp radiyallahu ta'ala an ndax foofu kapsha bu dee ci kaw ñu ne saxaaba la radiyallahu ta'ala anha moom dane moom bi mu gisee euh, Abu Qatada da ko seet si woon ndax xadiis bi lenn la mooy Abu Qatada dafa ñëwoon seet si soxnaay doomam mooy gorom bi mu ñëwee mu ñëw eh, laaj benn laaj ndox ngir mu jàpp ñu andil ko ndox mu dem bay jàpp gis muus mi di ñëw benn muus mi ñëw mu dëngalal ko kii bi récipient bi muus mi naan bi meewe naan nag ndaw see ngi toog fële di ko xool mu jekki mel dafa seetlu ne mu ngi koy mu ngi koy xool mu ne ko ndax dama yéemu yow sama doomu mbokk mu ne ko waaw ci la waxe woon xadiis bi ne kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na muus du sobe moom muus du sobe waaye dafa bokk rek ci baagante seen biir yu góor wala yu jigéen yi ci beneen version bi léegi kii mooy kii jàng tamit noonu la mooy boo gisee loo xamante ni da jàpp ne dafa étrange waa ji di sa ko xam-xam wala mooy ci sëriñ wala sax bu ñu sëriñ ndax buñ na rek kii mooy sama sëriñ beneen sëriñ bu ñu ñëwee man du ma moom lool déedéet ñëpp ko ci yem mooy borom xam-xam yëpp benn lañ mooy comme yonent yonent yi alayhi salaam boo ci weddee kenn yëpp la weddi xam nga man bu ma ne woon jullit laa euh, gëm naa yonent bi sallallahu naa ñëpp ma xool ne mais waa Israël neexuñ ma ko waa juif yi de telle sorte man sax dootuma gëm yonent Yàlla Muusaa yow dañ naan la yow yéesoon nga ci saas ndax lan ndax yonent yëpp benn lañ ndax boo weddee kooku mooy yow bi nga dem ci alxuraan dégg ñu ko koy wax nga ne nga ne kon moom du yonent mooy ne kon yow yàlla nga wéet te ku weddi yàlla yéefal yow boroom xam-xam yi tamit benn lañ ndax ñooy doonee yonent yonent yi mooy ne alayhi salaam mooy ne loolu la mooy duma ne man sëriñ yi laay doxal lii ñoom tamit bu ñuy wax sëriñ du ne waa ji nii la sant ah. na sant mu ko neex mooy daal naan xam-xam ndax ñun waaw même bu santee Gomis sax xam nga mais mën naa nekk Cheikh man mën naa nekk waaw ah waaw ah mën <laughs> ah. waaw wala mën mën di sax mën naa nekk ah ak sëriñ Diop ak ñëpp a mën a nekk mais buñ ne rek bu santul niñ ko xamee ñun bu sëriñ mooy ne ñooñu koo ci dajeel tamit noonu la mooy ne lii wax ci yëpp da nga koy appliquer ci yëpp mooy ne boo gisee loo xamante ni da nga jàpp ne dafa étrange mu koy def man nga même boo laaju ndax tamit laaj dafa am ñaar mooy man nga wane luy wane ne yow mii lii moom affaire bi daal damaa jaaxal ndax lii maa ngi koy gis. mooy dañuy dellu rek ci liñ la woon sànq mais borom xam-xam bi tamit dafa war di seetlu yu mel noonu mooy dafa war a seetlu tamit ci ñuy jàngal ay réaction am ndax léeg-léeg ñun ñi dinañ bëgg laaj dara mais duñu ko ñemee laaj diñ leen xool nag xam ko seen ci seen attitude ak ni ñuy comporté duñ ko xam yooyu nag bu doon ñoom yooyu yëpp day ñëw rek saa ah yooyu du ci sax bàyyi xel mooy du koy ndax kapsa bi mu gisee euh, Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu moom ñëw rek ne ko eh muus mi mu ko jox ndox mi déedéet dafa toog di ko xool xool boo xam ne Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu ci la xamee ne kii dafa xamul wala affaire bi jaaxal na ko kon noonu tamit la ñuy laaj mooy borom xam-xam bu ne tamit nekkul na rek pour nga laaj il faut wax mooy ne mën ngaa def loo xamante ne nii. moom dina ci comprendre na yow da ngaa comprendre léegi deuxième bi mooy ne mooy ne tamit euh, moom lañ wax sànq sax mooy ne laaj du rek dama koy wax mooy mën nga koo wane ci say comportement mooy ne moom kat sanoon la def radiyallahu ta'ala mooy dafa wane ne moom lii muy def mu koy dóor a gis ndax jàppoon na ne muus moom fu mu lu mu laal ndox mu mu laal dañ ko war a léegi nag mu wane loo xam ne ci la Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu comprendre ne kii xamul mu jàngal léegi troisième bi mooy mooy ne tamit kii jàngale tamit bu bu nekkee ci cas yooyu il faut tamit muy muy muy wéer li muy wax fenn ndax ndax euh, ñëw rek def mu wóor na la kii lay xool dafa xam ne xamul wala affaire bi dafa ko jaaxal nga dem continuer waxoo ko dara tamit loolu baaxul. ndax moo ta tamit booy boo koy gindi tamit di ko wan ne li may def lii moo tax mooy da nga koy teg fu leer mooy da nga koy teg ci alxuraan wala ci sunna wala bokk ci segukaayu borom xam-xam yi ñuy wéy rahmatullah alayhi mooy loolu il faut teg ko mais doo ñëw ndax tamit euh, mooy ñun dafa bari ci ñun wolof yi moom bari na ci mooy ne da def benn affaire ñu tere la ko du ñu la wax nag lu tax même ki la ko kii sax boo ko laajee danaan na man de dañ ma koo tere woon rek xaw ma lu tax mais loolu erreur la xam nga bari na ñu naan la comme wolof yi rek suñu suñu ji dëkk yooyu dañ naan la sol benn dàll baaxul mais bari na ñu naan lu moo tax mais duñ ko xam duñ xam sax mujj gi dootuñ xam fan la jógee moo tax bu benn waay jógee fële jàng ay tubaabam ba bopp bi tàng day ñëw rek nga wax ko mu ne la waay yow waay kii waay dañ topp ne la waay ñoom boo leen laajee li ñuy wax dara raisonnable amul fenn fuñ ko teg mais bu doon nag buñ kiiwee ku nekk bi nga xam lan moo tax loolu nag bu dee ci diine dañoo dina salam moom loolu lislaam da koy tere ndax lan du maandu du maandu mooy solal sa tànk bii moo moo tax lislaam fépp lay seet maandu nit ñi dañu foog ne maandu mooy monsieur entre monsieur tel ak madame tel wala monsieur tel ak monsieur tel déedéet sa yaram wi sax moo tax muy tere nga wat benn côté bi bàyyi beneen côté bi ndax naaj bi day lakk kii karaw gii di protéger kii te loolu du maanu lislam da koy tere moo tax sol ñaari dax waaw wala seddaay bi ñëw nga génn fàtte sa bone kii di metti kee moom di kii da koy tere ndax du maanu moo tax ay dàll tamit nga sol benn soloo beneen lislam da koy tere ndax du maanu alors que bu dee wolof xëy na sax man naa jóge foofu ci wolof yi man na xëy na xëy na ne foofu la jóge woon xamoon nañ dalil yooyu mais comme que tàmmuñu loolu mooy tàmmuñu di tere dara wala di def dara di ko teg fu leer mooy dañuy def rek affaire kenn du laaj sëriñ bi lay def lu ko neex taalibe bi moom mooy essayer di interpréter xëy na lii wa tax lu mu def de da koo da fu leer la ko war a teg loolu waru leen woon a may foofu guddi mu mel noonu bu waxee bii daal dañ koo war a def ndax kat moom moo xam ñun xamuñ mais c'est kooku moom am na yenn domaine mën nañ ko ko may muy xalaate noonu mais loolu sëriñ bi la ci sëriñ bi la ko di dëgg mooy moo waroon a leeral comme que xam na ne population wala ñuy jàngal noonu lañ mel mooy ne da war di wax li la tere lii moo tax mooy Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu bu ñu defee lool mu gis ndaw si di ko xool dane kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne mooy automatiquement nekk fa di kii dane ko ndax da ngay da ngay yéemu mu ne ko waaw mu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lu sobe dafa bokk rek ci nga xam ne day baalante seen biir bu ko defee mu am dalil bu leer noonu la ñëwee ba ñu nettalee ko ñuy tay ñu ko fii di ko jàpp bu doon ne daa ñëw rek def dem yoona ndaw sa ne moom daa ñëwoon moom it nettalee ko noonu mais dinañu dem dem dem dem mais duñu xam lu tax dañ naan daal xëy na quoi comme que saxaaba ko tere radiyallahu ta'ala anhum moom am na fu mu ko teg loolu foofu rek lañ koy teg mais buñ ci am waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mooy masala bu nekk am ci waxam bu dee am na moo gën bala nga ci am waxu keneen léegi kon loolu moo doon troisième bi léegi quatrième bi mooy euh, dañuy seetlu ne même boroom xam-xam biñ na rek teggin bi yëpp mooy comportement yu baax yëpp ci taalibe bi rek la war a jóge xam nga ko Qatada ne ko at-ta'ajjab bi nay yabnata akhi niñ ko ko waxee mooy da ko wax ji nooy doo xamante ndax da nga yéemu yow sama doomu mbokk te pourtant du ay mbokk du frère du frère ma ma ko jur ah, mais arabe yi dañuy waxee noonu mooy comme moo frère yi nga wax ci mbedd mi rek mon frère moo frère mooy ne ñoom ñëpp dañuy jàpp ne seen frère la te lu baax la moom mu ne ko ndax da ngay yéemu sama doomu mbokk bu ko defee ki nga xamante ni mooy laaj wala mooy yéemu mu am ci di laaj li bëgg laaj mais waaw wala déet mais bu la gisee nga ñàngal waaye yow looy looy xool nii xulli loolu boo ko la lu may lu may dëngal muus ni nga may xool du bàyyi ma day naan loolu mooy waa ji du xam dara day du am du ñeme di la laaj dara moom day toog rek loolu nag kenn du ko def mooy mooy ne mooy danaan ko wax mooy li def ndax xulli xaali bët yu mel noonu boo ko waxee non man naa nekk mooy mooy ne kii jàngale daa war a xam ni muy waxe mooy ne attention bi na yem na taxaw at yi ndax damay yéemu yow sama doomu mbokk bu ko defee ci la ñëwee ba man koo laaj na ko waaw mu doo koo laaj mu doo koo leeral yi bu ko mayul woon nag ñooy googu bu gisul woon loolu mais dañuy dem mooy la waaj waxoon ñëw naa la waa ji doon euh, na xaritam benn euh, shaahir naan ko man kat damaa gis nit ñi ay temps dañ doon ñëw ci man rek bari mais léegi daal kenn gisatuma mu ne ko waaye benn affaire rek la mu ne ko raaw fii ka mahabbatan war a raaw fii ka mahabbatan fatafarraqu gaa yi daal dañoo gisoon ci yow bi ñuy ñëw noonu dañu gis ak yàq sa alal ji yëpp yaakaar ne ñoo leen mën ndax dafa am nit ñoo xam ne loolu la nekkul ne bu ñuy ànd ak yow fekk nga xalal alal bee tax mu ne ñooñu li taxoon ñu doon ñëw ci yow mooy dañu gisoon ci yaw ak soppe ak sofeel bi ak sofeel bi nekkoon ci yow di ball jigéen ci ñoom moo taxoon ñu doon nekk ci yow malgré alal bi nga wax ba ñu gisee nag ngay jaay yëkkati mbagg ak di jaay ci mais ñu dem sa réew bàyyi la ci looloo la dal demal defariwaat sa comportement ñu ànd ak yow mooy ne borom xam-xam bi defaree comportement am nit ñi te laaj boobu waxoon nañ leen ñu ne moom ci ko laaj ci laaj day am moom ñu toon tamit day am tiyaaba léegi loolu moo nekkoon ñeenti masala yi jëmoon ci xadiis boobu mu def nag xadiis biis yi tey moom allah dinañ am taa jeexal bu soobee yàlla mooy xadiis biis bi muy xadiisu kaw kaw bi ñëwoon kaw ci jàkk bi ah, boobu xadiisu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne dane benn kaw kaw dafa ñëw kaw kaw daal mooy ko dëkk ci dëkk ba rek dafa ñëw ci jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàkka bi mu taw ci benn côté mu ñëw rek safa saw jóg taw fële gaa yi jóg nar koo duma nar koo kii nar koo kii nar koo dóor naka téeleen téeleen yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis leen ñu nar koo kii mu ne leen bàyyi leen bu leen dagg kaw bàyyi leen ko ba mu pare bu mu paree mu digle ñu indi lu toll ni soowu ndox wala baagu ndox ñu sotti ko ci ci mu sawoon ah xadiis boobu nag mu xadiisu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu boobu li ci gën a ëpp ñaari masala la mooy ne ndax bu mu gisee mooy ne euh, kii sàkku xam-xam wala étudiant yi wala ki nga xam ne daal àggul ci darajaay boroom xam-xam te mu koy sàkk kooku dafa war a xam yan ana ci yan condition lay digalee lu baax ak lay teree lu bon mooy yan méthode lay utiliser pour digale lu baax ak tere lu bon ndax ndax lan ndax ci xadiis bi euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu ta'ala li ñu gisee bi ñu gisee kaw kaw bi ñëw di saw xam nga dañu ñëw rek nar koo song bi ñu ko naree song yonent bi sallallahu alayhi wasallam arrêté ne leen leen ngeen bàyyi ko bàyyi leen ko léegi mu am nag lu dara a leeral foofu mooy ne yonent bi saa salaam nekkul ne dugg tere lu bon la leen tere ne leen bàyyi leen di tere lu bon déedéet terewu leen lool mais méthode bi bi ñu utiliser ni ñu ko defee noonu noonu noonu la doon corriger mais bu ne affaire bi ci ndax loolu loolu ñëpp ko xam ne euh, jàkka yi du ñëw sama kii sama kër bale ko ba mu set dem ci jàkka ji sotti sa mbalit ma wala du ma ñëw. bëgg tour ndox ñëw ci jàkka ji loolu ñëpp ko xam moo tax ñoom biñ gisee ne kon kat kii nañ gaaw léegi tere ko ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen bàyyi leen mooy ne méthode yooyu mooy ne kii sàkku xam-xam tamit ndax tamit képp kuy sàkku xam-xam fenn diñ fa doon boroom xam-xam ndax booy sàkku xam-xam fii boo demee fu kenn newul foo xam ne yaa fa tane mu neex la nga naqari la mu naqari la yaa fa yaa fay boroom xam-xam bi mm-hmm. yaa fa tane mm-hmm. waaw ah loolu la ah. góor ñeeg jigéen ñee ci yem nag mooy bu mooy bu kenn góor ñi la wala ñii ne jigéen ñi la déedéet ñëpp ci yem mooy ne boo nekkee fii ba jaañu ci dara nga neen foo xamante ni moom yàlla xëy na xéewalu leen lool ndax xéewalu yàlla rek la ah. ndax kenn xamul mooy man nga fekk moo tax ñu war a suñu jot yi ñu koy def ci lu neex yàlla ndax gis nga bu bu ñu yaakaar ne ñëpp am euh, temps wu di ñëw dimanche ah, heure yi am na ñoo xam ne képp suba lañ commencé xëy suba ñu daan ñu tay ñu ci affaire yi dañuy mooy yàlla mayu leen temps boobu ku ko am nag di ko dugal ci ay rendez-vous yu rendez-vous yu naan attaayaat <laughs> ban jeex yow sincèrement yow la yàlla xañ quoi moom kooku la yàlla xañ mooy ne dina am foo xamante nii booba dina yaay tane nit moo tax nag boo xamul méthode yi ñuy teree lu bon ak yi ñuy digle yu baax mooy man ngaa yàq foo xamante ni maroon la fa jariñ ndax bu dee waa ji dafa nekk fii di def lu dul noonu ñépp nekk rek nga indexé ko eh waaye yow jàllal ñu ne waaye xamoo dara bii kenn mais lan la lay wax maa tay léegi yow mënoo ko jàngal dara ndax bu la nee maa tay ndax day gis boppam tamit mooy il faut nga xam méthode bi da méthode bi loolu moom la ne yonent bi sallam doon jàngal ci lii ne leen arrêté ko ba mu bàyyi ci beneen version bi bi mu paree lan la wax waa ji dafa daf ko daf ko woo ko fii ay bërëb la yoo xamante ne ni yellul yu yu salte yu yu mel nii ko fi def jàngal ko wax ko yuñ fii def tudd yàlla la jàngal ko rek ak julli même bu dee du yooyu rek mais da koo cité li nga xam ne ñoo gën a màndi cela ne veut pas dire que jàkka man manumaa ñëw di fa manuñ faa jàngal xadiis déedéet ci la mais da koo wax yi nga xam ne ñooyu dina mag mooy ne ba mooy sa saxaaba yi comme ni ko Anas radiyallahu ta'ala anhu te nettalee mooy ne kon ci kaw loolu jàng nañ ci aaway kon bu ëllëgee bu ñu gisee ko xamul mais nag waxoon nañ ne nit ñi dañu bokkul lii mooy ku xamul ndax waa yi wax nañ leen campagnard la ci village bi la jóge ñëw di dóor ñoo xamul ni mu demee de toute façon loolu sax dañ koy gis gaa yi bari bu ñuy boo dee ci ville bi da ngay réer surtout bu dee koo xam luy ville kenn nga ñëw fëdi ruuj yow doo xam yooyu nga ñëw nar a jàll xam nga kooku doo ñëw naan kii mais non xam ne kii nii la moom du du leen moo ko tey nii la mel mais bu dee ku ko xam dëkk ci dëkk bi fëdi ruuj muy roox mu nga yor oto bu la neexee nga tracé na ko mer mais ki xam ne leer na la yow kii day doo a ñëw lii réer rek wan na la ne village ba door a ñëw. waaw garaawul waaw da nga xam waaw loolu mooy bu ñu sol yenn bolok yoo xamante ne nii xaw a poussière xaw a yor benn saaku di ñëw ah. wàcce ci benn ah. gaaru orel ah. yooyu dangay xam ne kii lay door a ñëw rek ji gi tali bi noonu fa bi ruut ci bokkul waa ji nga xam ne diinam la sol wàcce ko ba fii takk ay kii yëpp kon xam ne kii moo ko tey léegi nag du ni ngay réagir kii du bokk kee waaw léegi kon mooy ne daa am ay ndax yoon bi saa saa dane dane woon képp koo xam ne dafa gis lu dul noonu lu jaaduwul na ko tere soit mu defe ko na ko defe ci loxoom wala ci làmmeñam wala na ko naqari léegi nag mu am benn affaire mooy ki nga xamante ne mooy defe loxo mooy ko am xam-xam non non mooy borom pouvoir kiy defe loxo mooy borom pouvoir mooy lan yàlla nee na ci suuratu nuur ku njaaloo njaalookat bu góor yi bu jigéen bi duma leen ku nekk téeméeri yar ki sàcc dagg leen loxo bu góor bi wala ak bu jigéen bi dagg leen seen loxo man manumaa ñëw foofu rek ne kat koñ bi tey musa diw sàcc na nañ leen dem andil leen ma ko fii ma dagg loxoom ndax yonent bi yàlla moo wax ci alxuraan bi lii ubbi naa ko mu ngi rek dagg loxo waaj yow dañu naan dañ lay wooyee ba nga ñëw ñu jël sa loxo ni ko tip waaw dagg ndax amoo ci droit def ndax yoroo benn pouvoir boo borom pouvoir moo tax yéen yu mooy yooyu ki am pouvoir moo koy mën a def mu des beneen affaire mooy ne ku nekk sa kër tamit boo la neexee nga ne man sama kër film bi kenn du ko fi seetaan ba buñ ko taalee di ko seetaan nga ñëw fay affaire bi root ci prix bi sa loxo nga ko defe ndax sa kër nga nekk bu dee këru jàmbural nag mu naqari la jógal dem mais mënoo ñëw rek mais way télé bi sax nga laa yóbbu te dëkkoo fi déedéet loolu doo ko def mais bu dee sa kër bu la neexee nga def bu dee tamit yaa yor autorité autorité euh, politique bi bu la neexee nga def fii kenn du fi fecc wala musique musique ko fi teg voilà ndax baaxul léegi kon loolu mooy ñi am pouvoir ñoo koy def ak ci nga xam ne këram la nekk mooy daal moomeelam la bi nga xamante ne nag lan nañ la mooy bopp il nga nekk boroom xam-xam la mooy ne. du rek diine mooy du du du du du def yëpp sarabiya yi nga xam ne ku tëb rek wax lu la neex ku nekk kii di wax gauche kii wax droite kii di waxee ci suuf kii di waxee ci kaw déedéet. waaw nii laa ko gisee je pense sama xel mu rafet te sama xel rafetul ci ñeneen ñi. waaw amoon na liberté d'expression amul ci diine mooy na ñi am liberté d'expression mooy borom xam-xam yi yow boo xamul liñ la mooy noppi na ba doon borom xam-xam nga wax mhm. léegi. mooy ne bu ma nekkee borom xam-xam tamit da naan daa ko ah man li ma neex rek laay wax dafa borom xam-xam buñ koy wax boroom xam-xam dëgg tax ñuy wax mooy ku ragal yàlla fekk mooy ne li ñuy wax daa am fu ñu koy yéeg kooku moo war a wax mooy bu gisee lu dul noonu ndax moom man na leen ne lii baaxul lii wa tax lii wa tax waaye cela ne veut pas dire ki nga xam ne moom am nii la mooy kooku lambda bi rek moom bu gisee lu baaxul mu xam ne foofu kenn nekk fa moom xam na ne lii baaxul moom rek a fi nekk ak gaa yi koy def man na leen na ah attention li ngeen di def nag baaxul tantaan ak fan la wéeroog yooyu man xaw ma lii ma leer mooy baaxul kooku man na ko wala dégg naa tel wala bu ngeen xamul kaset tel wax nañ ko fa bu ngeen demee tel tel heure tel di ngeen ko fa fekk wala bu ngeen demee sit tel di ngeen ko fa fekk loolu mën na ko mu des ki nga xam ne nag day metti mooy ñun comme yi nga xamante ni lay xew manuñ ci dara amuñu xam-xam ba ciy wax dégguñu borom xam-xam bi wax bañ leen ne borom xam-xam bi wax na amuñ pouvoir loolu man da lay nar da nga da ngay boo ci amul benn nag bu la yow bu dee yow loolu manoo dañ ne man sax ay ji ma nekk mooy ne yow yëfi yàlla soxlaatu te ku mu soxlaalul mooy yow naa fekk piir ngay mujj bu dee sax doo ko ci foofu mooy ñooñu ñoo ko man léegi nag mu des beneen euh, mooy na kon kiy tere il faut mu xam li muy tere ba pare ndax lu ma xamul manuma koo tere loolu moo tax masala yi léeg-léeg nit du posé benn question rek nga ñëw tontu mooy dafa war a leeral affaire bi mu leer nañ nga door a xam ne ah lii mooy laaj bi nga door a tontu beneen affaire bi mooy il nga am borom xam nga nekk boroom xam-xam wala ci domaine li li posé nga xam ci dara beneen bi condition bi mooy nga koy teg fu leer ndax yàlla moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam qul innama adu qul inni adu Euh, ala basiratin ana wa man ittabi'a man ittaba'ani mooy man damay woote jëme ci sama borom teg ko ci lu leer nañ ci clairvoyant qul innama mooy ne dangay woote ma jëme ci sa borom mais teg ko ci clairvoyance lu leer nañ la koy teg man ak ñi ma topp ñi ma topp mooy ñi nga xamante ni àgg nañ ci xam-xam di teg li ñuy wax ci lu leer léegi deuxième question bi deuxième masala bi mooy ne est possible na ki nga xamante ni dafa nekk ak boroom xam-xam ci benn milieu ñu koy def lu dul noonu moom mu tëb caay te boroom xam-xam bi toog est-ce que loolu c'est mooy ne dañu nekk benn mbooloo ñu ñëw ci benn cérémonie ñu ñëw toog am ñuy def lu dul noonu man xam naa ne baaxul est que am naa droit te bu ma boroom xam-xam te boroom xam-xam moo ngi fi toog est am naa droit ñëw rek avant moom muy wax dara man ma tere xam nga loolu mooy ci xadiis bi yonent bi sallallahu mu ngi toogoon ci jàkka bi euh, boroom kaw kaw bi daa kaw rek saxaaba yi ñëw rek daanaka ñëw nar koo tere te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk loolu moo tax question bi di posé wu est-ce que. est-ce possible na loolu possible na wala déet léegi nag dafa am ñu ne première kii mooy waaw mooy ne possible na ndax lan ndax jëf lu baax kenn lu ci bàyyi ket ay naan dama koy bàyyi diw déedéet ndax loolu règle la la isaara fil qurab mooy ne ci jaamu yàlla ak ñi nga xam ne yu mel noonu kenn du ci jaay altruisme ak yooyu déedéet yow da ngay def mooy ne doone moo tax moo tax bu ñu defaree sàppe yi sàppe yi doone sawaay benn benn kii coin yi demal dugg yow yaa ko war a dugg ndax yeneen saa sam nee na bu ngeen xamoon li nekk ci sàppe bu njëkk waaye da ngeen di tegaw ay bant da ngeen naan taxawal yow yow sa tur nu muy commencer ñu ne dee ñu dindi dee man F ñu def F ñu kii kii ko piloo paas jaxas affaire yi génn ne kon du kii moo génn mooy taxaw fii bu ngeen xamoon li ci nekk ci xéewal noonu ngeen di def nga gis nag gaa yi taxaw fële moom affaire bi du fees bi ñuy xaar kuy dugg ci mosquée yi pour ñu ne ko demal taxaw fële kooku mooy mooy ko moo kooku mooy vraiment moom xamul li muy def ñooñu ñu ne loolu moo tax kon comme que loolu la mooy ku xam daal même bu la dina ku dina xamee dina xam nekkee fii yow man ngaa tere ndax foofu lañ ko teg ñu def leen déedéet affaire bi daal mooy ne fekk dina xamandi bi nañ ko bàyyee wax bi ndax yow moom li muy tere moo ëpp solo fuuf li keneen ciy tere ndax moom buy tere mën na tere jàngalewaale ci loo xamante ni kii moom amul xam xamul lool ñu ne kon nañu moom ñu ne loolu la troisième bi ñu ne taxaw leen dafa am benn affaire mooy ne waa ji comme te ñu ngi fi deux heures de temps gaa yi ngi def lu dul noonu dañuy taxaw moom day toog xaar est-ce que képp xam-xam dina tere wala jël bu dee gis na ne terewul mi ngi toog mbumbaay luy continuer rek mu toog gaa yi def wéer mu toog léegi moom di ñëw rek ne eh baale ni ngeen def day laaj danaan man kat am na lu ma doon laaj mooy est jëfinu tel wala jëfinu yi yelloo nañu koy def wala déet bu ko defee bu boobaa kii tontu moom ci bopp xam-xam buy tontu tontu tontu bu gën a leer man a tere terewaale loolu bu ko deful mooy loolu mooy bu dee dafa xaar ba ci kanam moom mu tontu loolu amul solo mooy cas bi problème du posé wu mais bu dee nag dañ dafa toog rek gis ne waaj waxul dara bu boobaa lay doxale noonu ñoom ñu ne noonu lay def mooy ne au ngay tere ndax benn affaire dafa am mooy na yow de toute façon yàlla xam ne ci yéen. yàlla xam na sa yéene te dina la ci fay fekk ci la fekk nga laaj mooy ne moom liy sonn sax da am fayam fay moom fay yi ñu ci am da nga koy am ndax yaa waral ak tamit ñi nga xam ne ñoo doon causé ñoo doon def erreur boobu léegi loolu mooy deux questions yi nga xam ne ñoo aaju woon ci hadith boobu léegi nag mu def nag fi ñuy tëje mooy trois hadith yi ñu jëm mooy xadiis Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dañ ñoo daganalal ñaari ñédd muy ñaari ñédd yi koy fàttali daganal nañ ñu ñaari ñédd taxillat lanaa maytataan waaw non ñaari mbir bi lañ wax. waa xaaral wa ñebe bi mu waw waaw ak waxul sax waaw waaw waaw waaw. lan lan la lan lan la wax. ah. waaw. bi ci des na. waaw kay. waaw kay waaw waaw waaw ñu ne moom. waaw moom yàlla yàlla yokk. léegi mooy kon moom ñaar yooyu la ne dañ koo daganal. dañ mu ne mooy jën ak njéeréer. ak ñaari deret ñaari deret bi moo doon. waaw kay waaw kay mooy ñoom lu ñu wax xaar lan ngeen wax waaw waaw mooy sóor ko yëpp walla ak rek léegi loolu moo doon xadiis bu njëkk bi bi ci tegu moo doon waaw bu bu ngeen noppee tuuti ñu continuer leen mu jeex dernier bi la. waaw waaw beneen beneen bi mooy hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu ne nabi sallallahu alayhi dane bu dee weñ dafa dugg ci naanu kenn ci yéen mooy da ci dafi ñëw rek naaw rek dugg ci mu ne na nga ko na jël beneen kii bi beneen côté bi rek nga nga nga sëmb nga sëmb ko ci biir mooy nga dugal wax ko ba ci biir ndax lan mu ne ndax benn ci beneen riwaaya bu Abu Dawud radiyallahu rahmatullahi alayhi mu ne ndax ci benn laaf bi dafa amee tooke bi ci dese dafa amee saafara dernier bi muy xadiisu Abu Waaqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu mu ne woon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane lépp lu ñu dagge ci luy dund lépp lu ñu dagge ci luy dund fekk bi ñu koy dagg moom mu ngi dund mooy luy dund rek loolu ñedd la mooy li mu dagg pas pas affaire bi ñedd la de ndax moom mu ngi dund mais li ñu ci daggee ñedd la léegi nag lool moo nekkoon dernier dernier groupe hadith yi léegi foofu quatre masala la yu jëm ci wàllu xam-xam ak tegginu xam-xam euh, bi ñu njëkk mooy nekk yi jàngale dafa war a am méthode ndax looy def te amoo méthode di nga bari le di nga bari le mais doo woomle mooy di bari la lu bari ngay am mais yow li ciy jariñ du bari mooy lu bari ngay am dinga dégg masala tel man di tey masala yi ma dégg ak bari ñu ne la waaw waa léegi lan lañ ci doon mën a résumer da ngay ah wax dëgg yàlla nag yëpp a kooku kooku mooy amul méthode ndax li ko waral mooy amoo méthode léegi mooy boo amoon méthode bu leer nga xam ne mooy kom ni ni ni sëñ bi def ci ci xadiis yi bi ñuy commencé mooy dañu wax méthode méthode bi lii la ndax da bo kuy jàngale tamit noonu nga war a def mooy ne doo ñëw rek di lancer cours yi noonu di joxe cours rek gars yi di bind rek ngay dem mais da naan leen man méthode bi nii la waaw taxriij comme fii boo defee taxriij ñu wax baati xadiis bi mooy xadiis bi lan la taxriij mooy rek xadiis bi ñu yor nii yan téere yan bor yan téere nga man a dem fekk leen ak tamit yan façon version ñoo ci am yan version ñoo ci am ak boo paree ci loolu nga ne nag waa am naa loolu lépp bu ma ko amee denc ko loolu boo ma jariñ ma xam lan la wax ci biir bu ma ko xamee ba ñëw ci lan mooy masala yi nekk nii nga xam ne mooy ba ndax tamit affaire bi sax li gënoon a tax ñu jiital masala fiqh yi dañu gisoon ne ñoom ñoo gënoon a bari ñoo gënoon a conséquent mais mooy méthode bi nii méthode bi nii nii nii ni mu woon ci cours bi moo gën ndax lan ndax ki nga xamante ni dafa bëgg am xam-xam te xamul yan ceeg gin na war a am ba pare nga koy jox ay masala noonu dem ba ci fin bi naan ko nag nii nga waroon a kii mooy yow da ngaa bàyyi ba jaan romb ngay dóor ko wëcc da ngaa bàyyi ba di dem ngay topp trace yi di dóor naan jàpp leen mooy rëcc na la moo tax boo xamee nag teggi ni nan laay comporté bu ñu ñëwee naan masala yi kat lii la ñuy jàng ci xadiis bi ci wàllu vie quotidienne li ñu concerné mu man laa jariñ boo paree nga ñëw ci masala comme yooyu yu ñu waxoon fekk yi nga ñëw ci usul mooy ginnaaw xam naa lii boroom xam-xam bu ne wax na ma mën a xam nag léegi ñoom seen wax yi fan lañ koy teg bu ko defee nga man cee génn nga am bagage yu duun yoo xamante ni man na ko laa jariñ loolu mooy méthode booy am ndax fii xarit bi bu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dagalal nañ ñaari médd ak ñaari deret loolu méthode la mooy bu nee ñaari médd de toute façon képp ku fa nekk xam nga ne du téeméeri medd ñaar lañ la wax ba bu ma jàppee benn fàtte bi ci des ma ne ki ma ki ma fa toogaloon waa suñ est-ce que mën nga ma fàttali man ñaar lañ waxoon naa ah, loolu moom je suis mais nag benn bi laa jàpp est-ce que mën nga jàpp dimbali ci beneen bi mu mën na cee dimbali mais bu dee yow amoon méthode bu mel noonu comme ñu ñëw masala yi di ñëw takkoo ko noonu mooy xamoo ñu naan la un bi deux bi trois bi yooyu nga ñëw rek ñu wax yu bari nga dem boo paree yow loolu da ngay xaw am problème alors que boo amee xam ne lii cinq la bu ma ci fàttee benn man maa ko fàtte mais daal li leer mooy cinq la loolu mooy méthode il faut kon fii jàngale tamit am méthode boo xamante ni da koy dimbalee ñu ñuy jàngal léegi li ci tegu mooy euh, mooy ne boo teree dara kii jàngale bu la nee lii baaxul wala loolu nag bu ñuy wax kuy jàngale buñ jàpp ne rek il faut jotaay bi mel nii ndax jàngale mën naa nekk sax nga toog ngeen toog bi waxtaan am benn masala boo xam ne kenn waxu ko dañ koo jëf lo mooy nekk ci ci événement bu ne la man a xewe bu ñu foog ne jàngale il faut rek ñu nekk ci jàkk wala benn lieu ñëpp toog nii di bind déedéet mooy ne mën naa xew sax ci métro bi noonu lépp mën naa mooy lan foofu noonu la noonu nit di jàng loolu taxoon ñu ne day sàmmoon teg état wu ki ngay jàngal tamit du ne rek buñ toogee ci daayira bi foofu la buñ génnee sama yoon naw déedéet mooy ne boo teree dara ne leen lii baaxul mais di nga leen wax lan moo tax baaxul mooy yonente saa sallam dane euh, weñ bu duggee ci naanu kenn ci naan nag mooy boisson bu mu ci mën a nekk ndox ak coca bi am suukar ak bi ko dul am café beneen mu ne nañ ko ci dugg nañ dugal beneen laaf bi ci biir ndax lan moom day protéger woo laaf bi nga xam ne dafa am poison moom bu benn kii di ko dal benn danger moom lay njëkk moom lay paare buy dugg fenn tamit moom lay njëkk dugal mu ne na ngeen ci dugal beneen bi ndax benn laaf bee dafa am tooke bi ci def dafa am saafara mooy ne wax na leen lan moo tax mu ne leen ngeen def lii mooy bàyyi leen lii ndax lan ndax yàllaa ko tere aaya tel kii tel waaw kay mais bàyyi leen rek def ko autorité yoo xamante ni kenn bu xam lu tax lool lool gënul léegi nag mu des bi ci des mooy mooy ne comme niñ ko gisoon bee passé mooy dafa bokk ci méthode yi nga xamante ni ci la ñuy amee xam-xam mooy laaj ak tontu laaj ak tontu loolu moom xadiis yu bari gis nañ ko fi euh, mais nag kii laaj waxoon nañ ne buy laaj il faut mu laaj ci nga xam ne moo capable ngir man koo tontu du ku nekk rek lay laaj mooy day laaj koo xam ne moom xam ne ne kii kat li ma koy laaj xam na ko. ndax ñun ñun ñëpp ko xam mooy li waxoon dépassé rek ku fiy def benn matière mu tëla ci fac bi wala fi ngay jàngi doo ñëw di seet koo xam ne leer na le moom ak xaman ci leerul walla xamu ci dara nga koy laaj da ngay seet ci ci gina ci ko man nga dem laaj ko yëpp diine tamit noonu la du rek ku tëb ku tëb rek nga laaj ko déedéet waaye tamit façon laaj yi dafa dafa am ñaari façon laaj mooy soit kii laaj mooy boo nekkee boroom xam-xam bul jàpp ne man to li may tontu mooy li may wax rek mooy da war a xam ne dafa wax dafa am ñaari façon laaj dafa am laaj yoo xamante ne nii waa ji da koy wax danaan la kat man dama doon jàpp juum lan laay nan laa koy réparer waaw jël attaque bi bu kenn bëggul day teg rek daal a ah, na sax benn affaire waaw jazakallahu xayr ma fàtte woon. mooy ne bokk na tamit ci gi nii nit bu duggee fekk ab jotaayu xam-xam ñuy jàng wala fii ak feneen ak yéen buy ñëw di nuyu ñëpp. te tamit boo ñëwee fekk fee place toogal ko bul ñëw fii. wala ngay jéggi nit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la waxoon waa ji euh, jouru àjjuma muy xutba benn saxaabu dugg benn waay dugg rek di jéggi mu ne ko toogal mu ne ko toogal ndax lor nga yaa ngi lore yaa mu ngi lor ñu ngi jéggi ndax bu jéggee ku nekk di nga fexe xaw koo xool fekk kee di wax mu rëcc la moo tax boo duggee fenn ku ñuy jàngale du ma ñëw nuyu bu dee ci jigéen ñi doo ñëw di diisante da ngay ñëw rek asalaamaaleykum toog mais doo ñëw biis kii biis kee biis kii naka ngeen def naka kër ga naka di déedéet da ngay ñëw rek salaamaaleykum ngeen toog bu ñu paree ngeen defante yooyu yëpp kii tamit bala ngay nuyoo seen bi nii da ngay ñëw rek toog ko le bu ñu paree nga def yooyu yëpp léegi kon ñu ngi woon ci laaj bi mooy dafa am ñaari façon laaj mhm. mooy soit waa ji day ñëw laaj la ne la man lii laa xamuloon lan lan moo ci yàttee wala muy def loo xamante ni defam li li ñuy def day wane ne kii xamul comme ni ñuy def xam nga saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum mooy waa Madina euh, ndax xadiis yi bi ñuy def taxriij bi euh, neewoon nañ leen ne yonent bi saa salaam dafa ñëw Madina ndax Abu Waaqid loolu la radiyallahu ta'ala anhu da ne yonent saa salaam dafa ñëw Madina fekk ñoom. ñuy dagg boosu géléem yi di dagg tamit ginnaawu njaay mooy ci euh, animaux ci jur bi xar yeeg yooyu bi mu gisee ñuy def lool xam nga ñoom ñëwuñ ne ko la est dagg ko baax na dañu na gis ñu koy def xaaru leen ñuy ñëw di laaj bi da leen da koo tere ne leen lépp lu ñu dagg ci luy dund fekk bi ñu koy dagg mu ngi dund loolu médd bi mooy tamit bu ma gisee nit bi def dara wala ma dugg ci benn jàkk kenn di julli di def yoo xamante ne leer na ma ne kii day lii koo xamante ne nee na daa ñëw fekk ñu julli fii ba pare mu ñëw laaj la ne la da nga dañoo julli ba pare nga ne ko waaw mu ñëw di julli di kàbbaar rek di dem gisoo ko fenn moom mais kooku trop di di sëlmal ko dem rek wala di julli yu bari rek di dem. kooku sëlmalul di kabaar di julli di dem di julli kooku da ngay xam ne kii daa xamul bu bu da nga koy bu baree wala da ko naan timis la doon julli bu la nee timis laa doon julli nga ne ko damaa gis ngay kii rek mu ne la timis man xaw ma ñaata nga mooy ne yow jarul ngay xaar boo gisee yenn yi da xam ne kii li muy def xamul nga corriger ko ak tamit ci méthode yi ñu koy corriger mooy ne bul xaar rek ne man ku ma laajul du ma la tontu. loo def sama yoon nawu ci déedéet mooy da ngay xool moom li nga xamante ni laaj la mais laaju façon li muy jëfe mooy moo la moo la laaj mais saa ci waxam léegi euh, mu def troisième bi mooy quatrième bi ndax troisième bi waxoon nañ ko mooy dernier bi insha mooy ne tamit borom xam-xam bi warul a xaar rek ne man mooy li ñu wax sànq ku ma laajul du ma la tontu mooy ne dafa am yoo xamante ne alhamdulilah mooy ne dafa am yoo xamante ne nii bu ko gisee mooy li ñu waxoon sànq rek ñu leen salaam ne woon ku gis lu dul noonu na ko dindee ci loxoom bu ko manul na ko dindee ci moom nag lan lañ la am am na xam-xam bu mu xaar. ñu naan ko sëñ bi lii nga war a def kon xam naa foofu la masala yooyu yem insha allah lii di ñëw ci ndogalul borom bi insha allah ñu war a dugg ci masala yi nga xam ne moo jëm ci wàll méthodologie muy usul mooy ne hadith yi ñuy jàng surtout masala fiqh yi wax yi bari woon na nga gis ñu ne hadith bi li mu wane mooy mooy ne day tere nga gis ñeneen def leneen boroom xam-xam duy ne man de toute façon même même bu defee nga gis mu mu jëf leneen bul bu kenn yaakaar ne daa toog rek ne man sama yoon newu ci ah lii wa ma neex lii laay def mooy daa am fu leer fuñ ko teg léegi nag ñoom fi ñu ko teg insha allah il faut ñu ndëgëndiku ba semaine bee di ñëw insha allah ñu xool ñoom yooyu fan lañ koy teg wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi allahumma lawla anta lahtadayna wa ma tasaddaqna wa ma salayna fa anzilan sakinatan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama inna laqayna wa sallallahu alayhi wa sallam